fa yaqulu al-imaamu al-haafidu Abu Zakariyaa Yahyaa ibnu Sharaf an-Nawawiyyu ad-Dimashqiyyu ash-Shaafi'iyyu rahimahullaah fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati wa as-salaam fi lbaabi saabi'i wa salaasiin ba'dal mi'atayn wa 'an abii hurayrata radiyallaahu ta'aalaa 'anhu 'ani nnabiyyi sallallaahu 'alayhi wa sallam annahu qaala idhaa ataa ahadakum xaadimuhu bi ta'aamihi fa in lam yujlishu ma'ahu falyunaawilhu luqmatan aw luqmatayn aw kulatan aw kulatayn fa innahu waliya ilaaja rawaahu al-Buxaariyu rahimahu llahu ta'aala al-ukla bi dammi al-hamzati hiya al-luqma kon al imaam al xaafiz an-Nawawi mu ñëwaat ak ñun ci suñu bunt bi nga xam ne ubbi nañ ko ci jotaay bee ñu génn muy chapitre deux cent trente sept ci garab di garab di ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahu wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-ulaa ma'waahum wa maskanahum amiin muy chapitre deux cent trente sept baabu fadl al al mamluuk bunt bi wax rafetal jëme ci ki nga xam ne dañ ab jaam la bu ñu moom ak képp koo xam ne day yor day xaw a jege jaam mooy koo xamante ne moo du jaam waaye képp koo xam daa kala seefe kooku la ñu digal ka nekk ci seen ron ngay rafetal jëme ci ñoom waaw sharia nag mooy l'équilibre waaw sharia du danaan ñii def leen bàyyi ñi ci def moo tax al imam ginnaaw buntu bi buntu bi mu ciy teg xam nga bii ñi ki moom jaam bi lay waxal wala patron bi nga xam ne moom moo am ay salarié wala ki nga xam ne moo am ñu muy liggéeyloo wala ki nga xam ne moo am ñu mu yilif waaw loolu nag bu ci génne sëriñub daara bi de waaw sëriñub daara bi bu ko ci génne laa wax nga xam ne daa amu kilifteef ñi nekk ci seen ron muy taalibe yi waaw gis nañ ci xadis bi ñu génn xadis bi ñu gisoon moo doon mille trois cent soixante mu ne woon wa anil Ma'rur ibn Suwayd rahimahullahu annahu qaala ra'aytu Abaa Zarr radiyallahu anhu wa alayhi hullatun wa ala ghulaamihi mithluhaa fasaltu an zalik ba ni mu jeexe yonent bi alay saa saa wax jim doon wax fa man kaana axuuhu tahta yadihi falyut'imhu mimmaa ya'kul walyulbishu mimmaa yalbas wala tukallifuuhum maa yaghlibuhum fa in kallaftumuuhum fa a'inuuhum alayhi ma la bu ci génn sëriñu daara bi waaw taalibe yi mu yor ci si autorité la ne waaw mooy ay nit lañ yoo xam ne ci suufu seen ronu loxo la nekk moom sëriñu daara bi waaw taalibe bi nay lekk li taali na nay nay nay leel taalibe li muy lekk waaw te waxoon naa la comme que du luxuskat te yalwaan moom bokkul ci mbir yi yalwaan kenn du ko yari nit waaw demal yalwaan yi dañ lay tarbiya loolu du tarbiya bu baax waaw l'islam ma suñoo gis fenn yonent bi alei salaam mi nga xam ne mooy royukaay muy yalwaan loo ay nit ngir tarbiya leen loolu ma sula ama ah. waaw ñun nag bu ñu miinee mbir fekk mu am nañu ne lii lañ fekk mu am waaye nag bu ñu ko utal ay ay ay ay ay ay ay ay kiiwu diine ah. en tout cas fan la am ci ci ci ci ci yàqu ci alquran ak sunna foo xam ne yonent ba waa ahlu suffa xoolal <laughs> fuqaraul muslimin la du gisoon nañ leen fi Seydina Anas keroog du mu ngi nettali seen mbir qurra yi nga xam ne moom la yonent bay saa saam yónni woon ah te mulaibul asinna ah Amir ibn al-Bara ah, daal di woon koy ah, ah, tax ba mu def ko ba mu demee Abu Tufayl mu yées mi daal di leen faat lan la Seydina Anas waxoon radiyallahu anhu Amir ibn Tufayl mu yées mi daal di faat leen lan la def lan la Seydina Anas waxoon nee na ñoom ñoo doon fuqaraawul muslimiin waaw dañ doon jàngkatu alquran lañ leen doon jàngkatu alquran yu mag yi bu ñu xëyoon luñ doon def du yorent way saa am leen dem leen dañ doon dem taxadi uti lu ñu am buñ ñëwee di ko saraxe tey ut ndox di ko def ci jàkka ji ngir ñépp di ci maanaam léeg-léeg sax ñu am dara jënd am xar daal di ko saraxe waaye ma yonent saa yonent way saa saam masoo gis fenn foo xam ne dana gaa yi kaay leen dem yalwaani baax na sax Seydina Anas mii radiyallahu anhu nettali nañu Euh, euh, euh, bi nga xamante ni ci la gis benn waaye boo xam da doon la ñaan mu gis ne boroom kàttan la mu ne ko bu ma la fi gis fukk fukki fan ak juróom waaw ne ko mu wuti buum akub sémmiñ dugg àll bi waaw dem gor yi ñëwaat ba mu ñëwaat waa ñëwaat naan ko yoneen saa salaam xàmmee nga mu ne ko waaw mu ne ko yow la kan mu ne ko man maa fi man nga waxoon ma demoon fekk mu ngi sol yére yu baax daal di yor ay asweccet mu ne ko waaw du lii moo gën waaw du lii moo gën kenn ci yéen daal di gori uti matt yor buum uti ak ay matt ñëw di ko jaay lum ci am dunde moo gën an yas'ala an-nasa a'tawhu am wana'u waaw muy muy commander nit ñi di courber l'échine di courber l'échine jox nañ la wala joxuñ la di di laaj moo tax loolu moom nañu ne aadala yuñ fekk daara yi ñu koy def waaye loolu boo du pédagogie bokkul ci njàngaleem yonent bi alayhi salaatu salaam waaw yàlla tere nag ndulliwaate yu metti yi ñuy ndulli yenn taalibe yi waaw ndulli leen a ndullee ndulli seen yaram yi yëpp nekk ay cicatrice parce que xale bi mokkalu parce que nàngam ak nàngam loolu lépp du daraay diine waaw Euh, boo ko miinee neel da koo miin mais bu ko utal lay ci diine amul benn lay waaw dóor yooyu ndulli yooyu l'islam du l'islam l'islam ne demande pas ñuy ndulli nit ñi waaw wal iyaazu billah waaw waxoon nañ la fi Abu Mas'ud <laughs> euh, mooy Uqbat ibn léegi yow fay Uqbat ibn Amir wala Uqbat ibn Amr Abu Mas'ud Uqbatu ibn Amr voilà Allahu akbar waxoon nañ la ko bii weesu mu ne man dama doon dóor sama benn jaam waaw Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mu ne kuntu adribu ghulaman lii bis-sawt fa sami'tu sawtan min xalfi waaw mu ne damaa jàppoon benn jaam boo xam ne moom laa amoon di ko ndulli di ko dóor moom la wolof naan ndulli rek dóor yoo xam ne jaaduwul waaw nee na ni ma jekki noonu dégg ab benn kaddu bu may woo ci ginnaaw buy wax ci ginnaaw sama ginnaaw gisuma kan la nag waaw naan ma i'lam aba mas'ud falam afham as-sawt min al nee na kaddu kay wax sax jotuma ko ràññee ndax mer gi ma gi nekkoon ci ci kaddoom waajay wax waaw qaala fa lamma dana minni ida huwa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa ida huwa yaqul i'lam aba mas'ud i'lam aba mas'ud qaala fa alqaytu sawta min yadi fa qaala i'lam aba mas'ud anna allaha aqdaru alayka minka ala hadha al-ghulam allah <laughs> nee na yonent ba saa saam da ko séen yonent bay saa saam manula wañ ab ndekete yoo yonent bi la alayhi salaatu wassalaam manula tenir retenir boppam da koo séen rek ca kaw elam Aba Mas'ud waaw ba timbre waaw yonent bi alayhi salaatu biñ ko xamee woon dafa soppeeku ndax mer nee na maa ngi dégg waaja aji wax jaan manaan i'lam xamal yow aba mas'ud yow nee na falam afhami sawta min al-ghadab ràññeew ma kaddu ga aja kay wax ndax ni mu mere qaala falamma dana minni nee aji wax ja ba ma jegee amaana daa xawoon a lëndëm tuuti idaa huwa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muy ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa idaa huwa yaqul te mu ngay continuer di wax naan ma i'lam aba mas'ud i'lam aba mas'ud xamal yow abu mas'ud xamal yow aba mas'ud qaala nee na bi ma gisee mu yonentaa sam ak ni mu mere fa alqaytu sawta min yadi damaa tiit ba ak hayba gi ma dugg ak kersa gi mu am ba nga yonentaa sam gisee muy def loolu ak ni mu xamee ne mer na ci li muy def nee na ba sa yar bi laa sànni ci sama loxo fa qaala nee na yeneen saa sam continuer ma ne ma i'lam aba mas'ud xamal yow aba mas'ud anna allah ken yàlla aqdaru alayka moo gën a am kattan ci yow minka ke yow ala hadha al ghulam ke yow kattan di nga am ci jaam bi ngay wulli di ko ndulli waaw lépp loo ko def yàllaa la ko dàqat def waaw qaala nee na fa qultu laa adribu mamlukan ba'dahu abada nee na man a yonent saa salaam ah yonent may saa salaam dootuma dóor ab jàmm ginnaaw tey noonu la ko imaamu muslim rahimahullah solo xoolal riwaay imaam Abu Daawuda bi. laa hawla wala quwwata illaa billah wa qad rawaahu Tirmidhi aydan wal imaamu Ahmad rahmatullah ala al jamii al imaam. Abu Dawud mu ngi ko indi awwalu kitaabil adab baabun fi haqqil mamluuk allah Abu Mas'ud mu ne kuntu adribu ghulaaman lii fa sami'tu min khalfii sawtan i'lam Abaa Mas'ud qaala ibnul Muthannaa marratayn lallaahu aqdaru alayka minka alayhi faltafat fa ida hiya huwa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qultu ya rasulallah huwa hurrun li wajhi llahi ta'ala qaal dégg dégg dégg dégg dégg li jone sa sallam ama innaka law lam taf'al la lafa'atka an-nar aw la lamasatka an-nar allah <laughs> jam après ki ki jàngale lii nan la ay nit mën a ñëw ne ci diineem la nekk bëgg a jàppe ak ndulli tarbiya waaw lu ma dóor boo xam ne dóor bu normal boo xam ne pour pour réagir pour kii bokk ngir ngir ngir yar loo xam ne da ngay da ngay da ngay dóor ñu xam ne lii kër lii la mais dóor dóoru mbaam yoo xam ne ba waa yiy dóor ci boppam day mujj sonn waaw day dóori dóor ba moom sonn léeg-léeg mu gaañ ci boppam kii dóor fii dagg fii teppeeku fii jaar nii après ñu ne lii nii lépp lu baax la parce que bam la koy jox nee na wala baayam ay yaxam laa la laaj ma ne lool caaxaan la laa wax du diine yonent bay saa saam nee na man maa ngi doon dóor benn jàmm ma dégg benn kàddu sama gannaaw naan ma xamal ayow Aba Mas'ud waaw al imaam Muhammad ibn al-Muthanna mi nga xam ne bokk na ci ñu ko solo ñi ko imaam Abu Dawud jëlee tamit mu ne ñaari yoon gis nañ fee ñetti yoon la ci imaam Muslim i'lam aba mas'ud i'lam aba mas'ud muy xool muy yoneen saa saa mu ne ma i'lam aba mas'ud ñetteelu yoon waaw lallaahu yëgal ne yàlla aqdaru alayka minka alayhi yàlla moo gën a am kattan ci yow ka yow kattan gi nga am ci moom jaam bi ba koy ndulli nii faltafat nee na kàddu gi laa dégg bi ma gestoo fa idaa huwa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ndeka yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam nee fa qultu ci saase ma ne ya rasulallah ginnaaw bam sànnee yar bi na ko ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam huwa hurrun li wajhillahi taala moom jaam bii libre na libéré naa ko ngir yàlla xaala déglul yonent bay saasaam yo yonent saasaam nee mu tegal ma ci ne ma ama innaka law lam tafal ne ko yëgal ne gis nga budul woon ne da nga koo la lafaat kan naar aw la la masat kan naar safara yàlla ji dina la laal bés waaw mooy yow yaw dina la wër gis nga mbugal di teg ci gis nga boo ko libéré woon na la leer ne safara dina la lakk ya <laughs> ya ta man léegi kan mooy xam hadith yi ba pare jàppe lool pédagogie quand même waaw te gars yi du ay kii wala dóor après xale bi xam ne bon def lu du noonu léegi te lool sax waroo ko tàmbalee am njàngale buur moo war a nekk dernier recours des recours des recours waaw te am na fooy toll sax da koo jarut loolu mooy vraiment luy wane échec de pédagogie waaw waaw waxatuma la ñoo xam ne ñoom ñoom ñoom du sax dóor pour pour corriger wala loo xam ne lu yemamaay la mais dañuy jéggi dayo ci ndul yi comme ni nga koy déggee fu nekk muy dëgg ah waaw ñu wane ay ay gone yoo xam ne sëriñ daara bee leen dóor ba mënatuñ dara waaw seen yaram yépp dagg ñu wane ko nga gis lool nga foog ne loolu jaar na ay fiil fiil doo koy dóori gone naan da nga koy yar après ñu ne la lii mooy lii lii alxuraan ma ne ngay jàng li gën a tedd ma bàyyi leen wax yooyu wax yooyu teguwut fen ay kuy jàng daa war a metti ma ne ñiy jàng ñoo war a gën a nekk ci condition yu baax laa wax alxuraan waaw dañoo war a yor ay tablette nekk ci ay conditions yu baax ay salle yu baax climatisé toog ci ay fauteuils yi di jàng alxuraan ndax li ñuy jàng moo gën a màgg lu keneen di jàng mais ay daa war a nekk fee sonn pënd fel yi di ko mat nangam ak nangam loolu c'est une vision archaïque boo xam ne am nay jamono doon na dox te ñoom ñoom ña ko doon doxal te loolu sax malgré loolu daa gënut woon méthode boobu gënul woon ah loolu masula gën waaw lu mbëkkanteeg njàngalem yonent bay saa saa mënu la gën fenn rawate na ci alquran waaye yow waaw waaye yow loolu mooy lan kon nag gis nga <laughs> kon nag mu ngi nii de loolu ku la ne lii moom miin ko nag dégg ay kilifa di ko wax ma ne loolu teggiwul dara waxu yonent bi alay saa saa waaw di appuyer loolu sëriñu daara yi nii de ma ne ak kilifa googu ku man di doon waxam dañ koy jël teg ko nee jël waxu yonent bi saa saam doxeek moom te duut baaraam ci façon méthode yooyu façon doxalin yooyu nga xamante ni sëriñu daara bi da koy doxale waaw waaw le ndulli n'est pas une pédagogie c'est l'échec même de la waaw ndulli loolu du bu du bu ndulli du yar waaw foo mu fa àgge mooy kii échec na échoué na waaw échoué na ñoom ci lañu ci ñi ñuy wax nii nga xam ne dañoo nekk ci seen loxo yeneen saa sam fa man kaana axuhu tahta yadihi falyut'imhu na koy leel ci li muy lekk loolu nga waxoon naa li nga koy régler mooy bu fi nekk ah dangay ut sa daara di laaj gaay ñuy fay loo xam ne doo ko asaal loo da ngay xalaat bu baax ba xam ne lii dina mën a dugal suñu dépense yi man ak sama njaboot ak gone yi jeex na ku man indi sa doom ku man lu gëndee sa doom jeex na franchise bu ñu ko amul léegi nga leen di yalwaan loo te yalwaan bokkut ci diine waaw loolu bokkut ci diine waaw te bu ngeen leen joxee liggéey ay ñii ñëw di sas gone yi loo xamante ne nii daanaka léeg-léeg duñ ko mën a am waaw ah, daayee joxe rek ah. nga sas ko loo xam ne day dem bu ko amul ñëw bu nekk mu wër ko ndax xam ne bu ñëwee ñu dulleetu ko waaw loolu fan nga ko teg fan nga teg loolu yow sëriñu daara sas gone yi bu ñu xëyee walla bu ngeen demee yalwaani na ngeen indi nàngam ku ko ci amul fitam wi di tëf tëf wal iyaazu billah ak kañ lañuy jàng sax boo nee ci ci ci ci ci loolu ñun dañuy font quoi te yonent bay saa saa am ne sax yow boo ñëwoon sax bay bay bay def lool te lool sax du bokku ci bokkul ak liñ naan boo ngeen leen chargé biir na leen bu leen teg lu leen noot ma ne yalwaan moom daa bokkul sax ci li ñuy jàllaat <laughs> voilà wallahu ta'ala a'lam al imam an-Nawawi mu indi hadith bii di mille trois mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu an nabii mu ngi jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ne nee na ida ata ahadakum bu indilee kenn ci yéen xaadimuhu ka koy liggéeyal xam servant la wala servante wala ab jaam la wala ab booy wala koo nga xamante ni mooy mbindaan bi wala yu mel noonu bu ko indilee plat wam bi mu nga xam ne moom ngir mu xéewlu ah bi ta'amihi fa in lam yujlisu ma'ahu bu ko toogloowul ak moom ne ko kaay toog ñu bokk lekk ko ñu bokk euh, xéewal gi fal yunaawilhu na ko ci jox luqmatan ab dànq aw ni wala ñaari dànq aw wala uqlatan mu ne uqla al imaamu Nawawi ci suuf rahimahullah mu ne al uqla hiya al luqma mooy ab dànq rek waaw na ko ci dànqal dara benn walla ñaar fa innahu lu tax mel ni yonent bi saa saam bi joxe illa lu tax nga war ko cee jox fa innahu waliya ilaaja ndax moom mooy ki nga xam ne moom moo chargé wu woon toppatoo li nga xam ne mooy lekk gi nga xam ne yow kilifa gi yaa ngi ko tiim war koo xéewloo waaw moo ko yéwénal laata muy teg ci ni nduggumaan yooyu yëpp xool li bu dee ceebub jën la ah xool li xool li nawe yi xool li pomme de ci yunum tudd bokk carottes yi waaw waas jën yi ah daal di daal di xool ji ah suji yëpp préparé waajal yooyu yëpp def yooyu yëpp ba pare tegal la ko taalu taal moo xam gaz wala ay mat wala ab ab fourneau fourneau jàmbaar wala bu ci neex ah def yooyu yëpp ëf bu dee foo xam ne ëf lay def wala yor ab ab ab ab ab wantaay wala carton di upp ba mu ba mu ba mu boy mu teg ci waaw bët yi di di di di di bas waaw ndax matt mi wexaayam loolu lépp mu daal di koy moom moo ko moo moo ko moo ko gàddu woon moo ko chargé woon waaw ki def loolu lépp nag lekk gi pare nga ñëw ne tungaañ liggéey nga ne dërëx lépp daal dóor lépp lool naagis na nagisut rawaahul Bukhari <laughs> hadis boobu al imam al-Bukhari yu rahimahullah non yenn yi lay merloo quoi yenn waaw yenn yi nit ku ko mën a def sans état d'âme mooy sawaay seetal leen sawaay xol quoi sawaay amut xol wala vraiment mooy nit la koo xam ne amul benn con inconscience kii amul conscience bu baax kii yeewuwut ñorut defut tus day wëndëng rek di dem waaw bannee xam képp la xam wal iyaazu billah léegi mu ne rawaahul Buxaari al imaamul Buxaari moo ko solo imaam nag xaw ma tax mu ne rawaahul Buxaari kese lii muttafaqun alayhi la imaamul Muslim daal dina koy solo tamit. te ni mu ko ëndee ci lay gën a leera ne li tax mu naan la ma te waxoon nañ ko jotaay bee ñu génn nga na nga ko jox ab dank ñaari dank lool mooy lu tuuti la sinon bu baree da nga koy jox loo xamante ne nii war na koo doy voilà al imaam kon al ibn Hanbal daal dina koy solo ci baat yu bari comme ida aslaha xaadimun aha xaadimu ahadikum lahu ta'aamahu fakafaahu harrahu allahu akbar lii daa war a daw yaram quoi wa bardahu falyujlisu ma'ahu fa in aba falyunaawilhu uklatan fi yadihi allah sayyidina Abu Hurayra mu ne foofu imaamu Ahmadu ah mu ne foofu noonu la ko indee foofu indi na ko nag ci bërëb yu bari ila aslaha xaadimu ahadikum bu dee ne ah, boonu kenn ci yéen xaadim nag day góor ak jigéen a ci yéen du góor kese de waaw moo taxoon sàmmanaan servant wala servante wala ki lay liggéeyal moo xam góor la wala jigéen la walla jaam la bu góor wala bu jigéen bu dee kenn ci yéen seen jaam ila aslaha dafa yëwénal xaadimu ahadikum ki liggéeyal kenn ci yéen lahu taamahu ñeelal ko ñamam defaral ko ko waajalal ko toggal ko fa kafaahu xarrahu ba pare yow mi yow mi sang bi yow mi patron wala patron bi moom moo la fegal tàngooru togg ko tàngoor wut moom moo ko encaissé waaye bu dee tamit la muy la muy defar daa sedd mais moom moo ko encaissé pas yow ah voilà pas yow waaw voilà fal yujlis <laughs> na ko toogloo maahu ak moom bu paree plat bi nag ba ñëw nag teg ko nag ci plateau wala ñëw jox ko ko na ko toogloog moom ngir ñu bokk ko fa in abaa bu deen daa bañ abaa mooy kon moo bañ mooy eh, man nga ne xaadim bi bu dee ne xaadim bi servante moo gis ne ah toogloog kilifaam wala jaam bi jàpp ne lekk ak kilifaam loolu mu xaw ci am kersa xaw a foog ne moom loolu amaana àggul darajaam àggul foofu ba mu bañ ne waa baax na ne baax na yow bul jàpp ne baax na ah non non man man naa ko ah moom moo ne suur naa ah. non non yow yaa gën a xam yow yow yaa war a muus loolu laa wax ko da ngaa xam nga ne kooku bu la baax na mooy daa am lum yow yaay muus xam ne ah waaw kii xam naa dafa am kersa nekk ak man di lekk ak noog man parce que day foog ne loolu jaaduwul voilà bu boobaa fayin abaa bu dee ne bañ na ci côté boobu fal yu naa wil hu na ko jox ukla ab lënc ab dank fii yadi yi ci loxoom ne ko waaw lii nag jël ko waaw loolu nag obligé wul kekk loxoom kese bu dee gis na benn benn palaato boobu man na koo jël comme benn bool bu ndaw tibb ci def ko dafa day tibb def voilà lii wax mooy euh, bu dee loo xam ne ñu mën a téye ci loxo mu téye ko ci loxo voilà léegi loolu fa abaa day tekki lool waaye fa in abaa mën na dellu tamit ci sang bi mooy bu dee ne sang bi daal gis na ne boo moom bon di lekk ak jaamam bi nag te loolu gënul parce que façon boobu day xaw a yéeme voilà bon amaana voilà moom il préfère daal manger ak ñeneen loolu vraiment yaa ngi commencé réuni lay commencé dugg voilà léegi bu bu <laughs> bu dee bon gis na ne moom bo waaye sauf ko waa ji mën naa bañ a rëy sax jàpp ne bon na ko utal na ko tibbal après moom mu lekk te loolu gënul voilà ñi nga xam ne ñooy suñuy roykaay comme Seydina Ibrahim alayhi salaam bokk na ci qualité ñi nga xam ne noon lañ ko xame woon doon woon lekk mukk moom kese waaw waaw waka wakaana xayrul wara ah, am nan la ko boroom xilaas waxe am na lu mu wax ne laa yakulu munfaridan li anna zalika xiimu niksi wal barami <laughs> maakaana wala maakaana xayrul wara yakulu munfaridan li anna dhalika xiimun niksi wal bara barami voilà loolu maaka a way ah mu daw ñu xilaas tuuti voilà maa kaana xayrul waraa waaw ngir jëmbi ndeef alayhi salaatu wassalaam voilà nekkuloon mukk doon lekk moom kese moom kese déedéet Seydina Ibrahima alayhi salaatu wa salaam moom noonu la meloon yonent yi alayhi salaatu wa ñoo meloon noonu voilà tout le temps dañ doon euh, euh, fexe ñoo xamante ne nii mooy ñu ñuy lekkal lañ Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar waaw. bu dee nag waa ji jàpp ne waaw waaw moom daal il préfère manger moom ñeneen bu dee moo keneen a wala moom kese sax moom mu lekk moom kese waaye à condition que ne dina ko jox dara tamit voilà fa in aba dee kon boobu bañ waa léegi nag na ko jox dara nag ci loolee waaw ci loxoom waaw ndax moom kan moo ko fegal lekk wax tàngoor waat ah ak yooyu ah kon nag mu ngi kon imaamu ahmadu kon solo na ko al imaamu eh, eh, abu daawud ak al imaamu eh, ibnu maaja at-tirmidhi ak ibnu maaja wax naa la ne muttafaqun alayhi la dinaa la wax après imaam muslim mu ko solo al imaamul buxaari rahimahullah ñaari bërëb ko ndee kaddu yi nga xamante ne nii moom la al imaamu kii indi an-nawawi mu ngi di kitaabul atima baabul akli ma'al xaadim waaw mu ne hadathana baabu buntal ak lekkandoog ma'al xaadim ak ki nga xam ne mooy ki lay liggéey ki lay liggéeyal sa boon bi wala sa jaam bi wala yu mel noonu ngay lekk ngay lekk ak ñoom mu ne hadathana Hafs ibn Umar mu ne netta nañu al imam Abu Abdillah al-Bukhari Hafs ibn Umar ibn al-Harith ibn Sakhbar al-Azdi an-Namari Abu Hafs rahimahullah al-Basri génn àddina la 225 rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana Shu'ba mu ne gi nette mooy Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki Abu Bistam amirul mu'minin rahimahullahu ta'ala al-Basri génn àddina entre 82 ak 87 rahmatullahi alayhi an Muhammad huwa ibn Ziyad mu ne an Muhammad mu ngi koy jëlee ku ñu naan Muhammad imaamul Bukhari ne koog nag mooy ibn Ziyad di Muhammad ibn Ziyad al-Qurashi al-Jumahi mawla al-Basri Abul Harith almadani rahimahullahu taala kañ la gën a addina kañ la génn addina dajuma ko qaala mu ne sami'tu mu ne dégg naa Abaa Hurayrata di al-Haafiz ad-Dawsi radiyallahu anhu génn addina la 59 ci lu gën a dëgër gare dugg ci l'islam la 7 jamonoy xaybar fekk xare bi jeex mu dem fekk yonent bi saa saam xaybaro ani nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam no ngool idaa ataa ahadakum xaadimuhu bi ta'amihi fa in lam yujlisu ma'ahu falyunaawilhu ukla aw uklatayni aw luqma aw luqmatayni fa innahu waliya harrahu wa ilaaja fii da cee yokku mooy nii la wali fa innahu waliya ba ilaajahu kese comme ni euh, bulu ci euh, Riyaad bi wax waaye moom mooy ki nga xam ne moo chargé wu woon ah xarrahu mooy tàngoor tàngooru pla ba waaye wa ilaajahu ak tamit di ko yëwénal ak di ko waajal di ko waajala ko préparé voilà kon nag mu ngi noonu léegi kon noonu la ko ndee fii léegi nag mu am léegi nag ñu ñëw ana naka la ko ëndee feneen mooy xoolal al imaamul Buxaari te loolu boobu boobu boobu sax dëgg-dëgg mooy bi bi bi bi bi bi mu indi ci Riyaad bi voilà bi ñu indi léegi da cee yokk wa inna waliya xarrahu wa ilaaja alors que bi mu indi nii ci Riyaad bi dëgg-dëgg mooy bi mu indi kitaabul itq baabul idaa ataaw xaadimuhu bi ta'aamin mu ne haddasanaa Hajjaaj ibnu Minhaal mu ne nettal nañu Hajjaaj ibnu Minhaal dañuy wax Hajjaaj ibnu Minhaal al-Anmaati Abu Muhammad as-Sulami al-Attar rahimahullah al-Basri génn àddina la 216 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Shu'ba gis nañ ko sànq qaala mu ne akhbarani mu ne xabaare na man donc Muhammad ibn Ziyad rahmatullahi alayhi maa gis nañ ko sànq mu ne sami'tu dégg naa Aba Hurayrata radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ah mu ne ida ata ahadakum xaadimuhu bi ta'ami fa in lam yujlisu ma'ahu falyunaawilhu luqma aw luqmatayni fa aw uqla aw uqlatayni fa innahu waliya ilaaja léegi nii la ko ndee lii mooy bi riyaad bi ñëw mais beneen bi nekk fële moom waliya harrahu wa ilaaja la ci yox kanta kaay moo wax la lu wax ma ne la muttafaqun alayhi la al imaamu muslimu abul husayn te moo ñuy leeral rahimahullah ken lekk gi lekk gu ndaw la yox mais bu baree moom xam nga ne doo doxale nii di jox ay dank gi ñaari dank sànq mu ngi ko ni kitaabul aymaan baabu it'aamil mamluuk mimmaa ya'kul wa ilbaasuhu mimmaa yalbas allah ci li noon xadis bi doon bi waas moom la njëkkoon lil mamluuki ta'aamuhu ta'aamuhu wa ta'aamuhu wa kiswatuhu wa laa yukallaf min al-amali illaa maa yutiiq ginnaaw bi nga xam ne la njëkkoon a indi xadi xadis yi naa Abu Dar radiyallahu anhu bi ngi gisoon bi weesu kon al imam Muslim wa rahimahullah mu ne wa haddathana al-Qa'nabi mu ne te nettal nañu al-Qa'nabi di Abdullah ibn Maslama ibn al-Qa'nab al-Qa'nabi al-Harithi Abu Abdirrahman al-Madani rahimahullah génn na àddina la 220 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Dawud ibn Qays mu ne ki ñu nettali mooy Dawud ibn Qays Dawud ibn Qays Dawud ibn Qays al-Farra ad-Dabbaagu Abu Sulaymaan al-Qurashi mawlaahum al-Madani moom mu ngi génn àddina ci xilaafa Abu Ja'far al-Mansuur rahimahullahu ta'aala an Muusaa ibn Yasaar mu jël ku ñu naan Muusaa ibn Yasaar di Muusaa ibn Yasaar al-Qurashi al-Muttalibi al-Maxrami mawlaahum al-Madani rahimahullahu ta'aala kañ la génn àddina kañ la génn àddina dajuma ko an Abi Hurayrata mu jël ko ci Sayyidinaa mawlaana Abu Hurayra radiyallahu anhu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida sana déglul kaddu imam muslim ida sana li rahimahullah ida sana li ahadikum xadimuhu taama thumma jaahu bihi wa qad waliya harrahu wa duxaanahu falyuq'idhu ma'ahu falyakul fa in kaana taamu mashfuhan qalila falyada fi yadihi minhu uqlatan aw uqlatayn qaala Daawud yaani luqmatan aw luqmatayn voilà nii la ko al imaamu Abul Husayni Muslim ibnul Hajjaaj rahimahullah indi nga gis ne kon muttafaqun alayhi mu ne yonent bay saa saam nee na idaa sanaa bu dee liggéey na defaral li ahadikum ñeel kenn ci yéen yéen sang yi xaadimuhu wala yéen patron yi wala yéen kilifa yi. waaw mooy nag sëriñ bi tamit bu amee taalibe yoo xam ne tamit ak tamit ñi nekk ci waaj wi eh, loolu la tamit voilà <laughs> loolu ak boroom kër gi tamit loolu la voilà <laughs> bu la loolu moom eh, bu la defaralee xaadimoo bu ko defaralee taamahu ñamam summa jaahu bihi ginnaaw gi mu indil ko ko léegi nu muy def mu ne waqat te fekkoon na laata lii waliya moom moo chargé woon de mooy ku méngoo woon tayoroon xarbahu tàngooru lam doon togg wa duxaanahu ak ak ak ak saxaar sax waaw waxoon naa la ko sànq waaw di ëf matt yeeg di boyal fourneau bëj yooyu yëpp affaire yi di ti di di dal san la doon dal ci ay yéreem te la ci moo moo ci moo waaw waaw ay bëtam da ci bas lu nekk loolu mu def ko loolu lépp nag ku def loolu nag ba nit la ñam nag fal yuqidhu na ko toogloo maahu ak moom fal yàqul ñu bokk lekk ñoom ñaar waaw islam day woote wootewul ci ay walla ay ay classe yoo xamante ne ñi ay sang lañ ñoom rek war a lekk léegi nag ñeneen ñi ñoom ay sous-hommes lañ nañ toog ne loolu amul ci diine wal iyaadu billah jaam moom mooy ci gën a suufee ci wàllu bi te pourtant ne saa sam dégg li mu wax voilà amul gaay ay shérif la léegi ñoom nag ñoom rek kay lekk léegi ñi ci des moom nag moo nañ déedéet loolu yonent bi saa saa masula xam la loolu jaama gën a nekk suuf ci baa société bi te pourtant nee na moom bu boobaa voilà fal yuqidu maahu fal yàqul mu lekk ak yow fa in kaana ta'aamu mashfuhan qalila mashfuhan qalila bu dee nag ñam bi dafa tuuti léegi mashfuhan mooy lan ah al imam al hafiz an-Nawawi mu ne wa amma al mashfuh fa huwa al qalil waaw li anna ash-shafaa li anna ash-shafaa kathurat alayhi hatta saara qalilan waaw mooy loo xamante ne dafa tuuti waaw waaw anna shifa ah mooy tuñ yi dañ cee bari loo xam dañ koy utiliser di koy utiliser ba mu tuuti waaw ba mu tuuti lool waaw waaw waaw ba mu tuuti loolu la mu ne loolu la ah kon nag mu ngi noonu ah nga xam ne dañ koy eh, dañ ko dañ ko dañ ko utiliser am tuuti mooy ashifa hmm? ah mooy ashifaahu li anna shifaahu li anna shifaaha voilà li anna shifaaha ndax tuñi dañ ko kasurat alay hatta asfara qalilan ba muy ñëwee kon nga gis ne kon bu la nee mashhuran qalilan al qalilan bi nisbati bi nisbati ila maj majtamaa alay mu ne ndax daa néew par rapport ak ña nga xam ne ñoom ñoo dajaloo ngir lekk ko waaw plat la boo xam ne ba mu ko defee ah dewaan na ko waaye plat bu tuuti la li muy tuuti benn nit xanaa la mën a mu ne man lool na ko bokk ak moom fa in kaan temps mooy bu dee ne daa bari summa jaa bihi bu fekk ida sanaa li ahadikum xaadimuhu taamahu summa jaa bihi wa qad waliya harrahu wa duxaanahu falyuqidhu ma'ahu falyakul loolu mooy bu bëree léegi nag nga ah mel ni xalaat xel day ñëw ne la waa bu néewee nag bu dee lekk nga moom ah man euh, man dama ko waxoon mu defaral ma benn kebab quoi tàngale bi benn kese fi def voilà léegi mu defaral ma lool mu ne la bu boobaa na na euh, xam nga loolu mooy soit nga dagg ko ci digg ngeen toog ngeen lekk bu dul loolu nga tegal ko ci loxoom ne ko waa léegi kon demal nga lekk voilà mashwan qalilan falyada na teg kon mu dee daa tuuti fii yadihi ci loxoom minhu ca lekk woo ukla ab luñ ab dànk aw ukla tay ni wala ñaar qaala Daawud léegi Daawud muy Daawud mala ibn Qays rahimahullah mu ne yaani luqma aw luqma tay te gis nañ ko mooy ab dànk wala ñaari dànk kon nag mu ngi noonu quoi léegi al imaam al xaatnu al al al euh, an-Nawawi ginnaaw bi ñu gisee li nga xam ne mooy taxriij bi wallaahi alhamdu wal minna mu ne wa fii haaza al hadiis al hassu alaa makaarimi al axlaaq wal muwaasaat fi at-ta'aam laa siyyamaa fii haqqi man sana'ahu aw hamalahu li'annahu waliya harrahu wa duxaanahu wa ta'allaqat bihi nafsuhu wa shamma raa'ihatahu wa haaza kulluhu mahmuulun alal istihbaab voilà mu ne hadiis bi ci al minhaaj dañ ci jànge day ñaaxaate ci teet daal ngay jikko ak tamit nit ki almuwaasaat ci lekk mooy lekk boo ko amee nga nga koy bokk nit ñi waaw di ci bokk ak nit ñi quoi nga koy bokk nit ñi laa siyamaa rawatina ci àqu ka nga xam ne nag no lekk gi waxuma la sax koom da teg sa plat fëgg wala jóge na li mais kii moom mooy moo ko defar quoi wala moo la ko dem jëndi moo la dem wala euh, dem ci ci ci boutique bi bi ñuy jaayee lekk gi jëndali la cere wala ca meer bay jaay cere wala fonde jëndali la fonde daal di dikk waaw wala moom ci woppam mu togg fonde bi wala nàngam bi waaw loolu rawatina ko li am na wu ndax bu dee surtout ki ko togg wali ya xaram moom côté tàngoor bi moo ko encaissé moo ko moo ko moo ci chargé woon waduxaanawu ak saxaar si nga xam ne moo jóge ba mu koy togg ak yooyu wataan ta'allaqa bi nafsi te loolu en général nit ki buy togg lu mel noonu ak la muy togg fekk muy lu neex lool ah, xelam ah, boppam da ci da ci da ciy lon ko ah, xel mi dina ci dem de wa shammata xeeñtu na raihatahu mooy mooy mooy mooy mooy kii bi nu tudd xetu ñam gi dugg ko yooyu yëpp mu inale ko après nga ñëw ne ko nga ñëw lekk ko bàyyi ko loolu naay su mu ne wa hada nag digle di yore saa saam digle kulluhu lii lépp nag mahmulun lu ñu yen la alal istihbaab ci loo xam ne dañ koo sopp loolu la al imaamu Nawawi wax léegi nañ imaamu alxaafiz ibn Hajar rahimahullah tabaaraka wa taala li nga xam ne moom la wax voilà ah <laughs> kon nag mu ngi noonee mu ne euh, bi muy wax ci xadis bi mu ngi noon xam nga waxoon nañ la xadis bii nii mooy leeral xadis Seydina Abu Darbe Euh, mooy daa bokku sax li ñuy wax Abu Dar moom yeneen saa salaam moo wax lu leer ne képp koo xamante ne nii euh, faman kaana axuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul wal yulbisu mimma yalbas wala tukallifu ma yaghlibuhum banim jeexe képp koo xam ne kenn sa mbokk yi ñu ngi mooy jullit la même bu dee jaam la ci ya sa jaam la sa ju sa mbokk la bu nee sa suuf na ko na ngay ko leel ni ngay lekk dee ko solal li ngay sol. doxe loolu yore saa saa ko digle waaye xadiis bi day wan ne digle boobu du farata du de ku ko deful am nga bàkkaar voilà parce que le fait que mu ne ko bu dee ne na nga ko ci jox bu dee ne bëggu wala waa ji bëggul a toog ak moom na nga am loo ko ci jox ab dank ak ñaari wala ñaari dank loolu day wane nekkoon mooy loolu mooy lu ñu ñaaxaate dëgg dëgg dëgg la waaw waaye neewuñ ne bis di yow jaam boo am wala boo kooku woo xam ne yaa ko seefe la ngay sol la war a sol que loolu par force la ko bii mooy li gën waaye bu dee ne te loolu ñëpp d'accord nañ comme li al imaam al xaafis léegi nañ ñëw ci al imaamu al xaafis a Hajar rahimahullahu euh, euh, ta'ala daal di wax. Hmm? mu ne qaala al Muhallab moo nekk comme liñ doon wax sax mu ne al Muhallab rahimahullah hada al leeral. hadith abi abi dhar fi al-amr bi taswiya ma al-khadim fi al-mat'am wal malbas fa innahu ja'ala al-khiyar ila as-sayyid fi ijlas al-khadim ma'ahu wa tark mu ne hadith bi day leeral ko ne li mu bëgg wax mooy hadith bu le bu Seydina Abu Dhar bi ñu gisoon di wees radiyallahu tafattali ko léegi ndax kat yonent bi saa saam fii nga xam ne foofu dane ngeen yemali leen dangay lee leen leel ci li ngeen di lekk di leen solo li ngeen di solo fii nag mu ne mu may waa ji soit que ne man ngaa toog ak moom lekk bu dee daa bañ nga mais jox ko dara voilà mu mu lekk ci mu ne loolu tànn googu da koo teg ci loxoy sang bi ci mu toogal moom wala mu bàyyi léegi imaam al-Hafiz nag loolu la àndul mu ne walaysa fil amri fi qawli fi hadith Abi Dharr at'amuhum ma tut'amuhum ilzamun bi muwakalatil xaadim lañ doon wax sànq ne non waaye yow xaj ma ne nekkul ci digle bi mu wax Seydina Abu Dharr ne yéen képp koo xam ne sa mbokk daa nekk ci ronu loxoom nay lekk na koy leel ci li muy lekk te di ko solal ci li muy sol mu ne loolu xadiis boobu digle boobu daa nekkul farata waaw amul benn foo xamante ne day day wax ne booy lekk lekkandoog ki ngay ki nga xam ne mooy sab jaab wala ki nga xam ne moo lay liggéeyloo lool farata la lool amul bal fii bal li fa nekk mooy fii an la yasta'sira alayhi bi shay'in bal yushriku fi kulli shay li nekk ci xadiis boobu rek leen ma mooy li muy bañ mooy yow nga nga nga nga aacimoo ay mbir bàyyi ko waaw yow di sol moom du sol dara wala di lekk moom du lekk wala di lekk loo xam ne ñamu mbaam la yooyu lañ ciy jublu ah wala yoo xamante ne nii vraiment yow yow nu sa kaa critique critique ku la ko joxoon nga bañ loolu la li li muy wax mooy na koy nay bokk ak moom ku la say lépp waaw lépp xéewal gu mu am mu nekk ci dëkk bi ah na ko bokk ak moom ñëw ci kër gi ba pare moom mu gis kook yooyu ah na ko bokk ak waaw laakin bi hasbi ma yadfa'u bi shar'ayni lu tolloo rek loo xam ne parce que quand même ki nga xam ne moo gis lekk gi waajal ko defar ko yëpp nga ñëw ne kon lekk la loolu quand xelam mu ngi ci liñ naan ah saa lekk nga xelam de <laughs> waaw yow eh, eh, ngaa bañ a lekk xelu waa ji daggal ko ci dara waay boobu ba léegi mu ngi gis mbir mi après nga ñëw bëgg koo lekk noonu bàkku loolu naay su na loolu loolu loolu loolu rafetul loolu loolu rafetul loolu mu ne waqad naqala ibnul Munzir mu ne al imaam ibnul Munzir daal nay toxal an jamii ahlil ilmi ci borom xam mboolem borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim anna al waajiba li war islaamal xaadim min ghalib al quut alladhi ya'kulu minhu mooy li war mooy leel ki nga xamante ne mooy xaadim bi mooy xaadim bi ki nga xam ne moom ngay liggéey nga leel ko ci li nga xam ne moo gën a bari li ñuy lekk ci dëkk bi moom la ñu waxoon bi wees que mooy. même bu dee lekkul sang bi li muy lekk gina kawe mais bu ñëwee xaadim bi lekk la ko ci lool euh, mooy mu mu wàcc daraja ji gën mooy di ko leel ci li muy lekk waaye bu wàccee bu mu dépassé li nga xam ne dëkk bi li nga xam ne mooy nourriture bi nga xam ne mooy bi ñëpp di lekk daanaka voilà bi nga xam ne nit ñi même ñu normal ñi bu moyenne nourriture moyenne loolu mu ne loolu la voilà min ghalibil quti alladhi ya'kulu minha li nga xam ne li ëpp li muy lekk moom mislahu fi tilkal balad lu mel ni ci dëkk boobee faka wa kadhalika al qawlu fil udum wal qiswa mooy ci kosa li muy sol ak tamit fi muy tëdd yooyu yëpp na nekk loo xam ne bul ñëw di ko dugal ngunu ginaar comme niñ ko waxe woon la cheikh ba doon wax ba doon def xutba foofu la Arabie saoudite wooy bu ko dugal ci yooyu ah déedéet wa anna sayyida wa anna li sayyidi an yastatira bin nafisi min dhalika wa in kana al afdal an yushrika ma'ahu al khadim fi dhalika wallahu a'lam mu ne ta mooy sang bi nag man na tànn jël li gën baax même bu dee ne li gën mooy mu bokk kook moom voilà loolu moom moom mu leer na loolu la xadiis yi wane mu ne yàlla nag mu gën a xam wallahu taala alam léegi nag mu ne waxtu li fa hukmu hadha al am waa ñu ne wute nañ nag digle bi atteeb digle bi yonent bi saa saam digle bil ijlaasi toog mu aw mu wala toogal ko tooga nag moom lekk wala boog nga jox ko mu ne fa qaala Shaafi'i al imaam Shaafi'i nee na ba'da an zakara al xadis ginnaaw bi ñu xadis mu ne hada lii indanaa ci ñun wallahu a'lam yàlla nag moo ala wajhi ñaari wàll la awwaluhumaa benn bi maanaahu mooy maanaawam mooy an anna ijlaasahu ma'ahu afdal que ne toogal indi jaam bi ne ko toogal ñu lekk loolu moo gën fa in lam yafal fa laysa bi waajib bu dee defu ko waaye am na lu mu ko jox loolu du lu war aw yakuna wala boog mu nekk bil xiyaar bi mooy loo xam dañ ko tànnaloo an yu wala mu mu toogal wala mu jox ko mu lekk voilà mu lekk feneen foo xam ne moom du toog ak moom mu ne waqat yakunu amruhu ikhtiyaaram léeg-léeg mu nekk digalam moom yonent bay saasaam loo xam ne tànn la gayru hatm ci loo xam ne dulu loo xam ne par force la mu ne waaye war a jaxa daal dinay nootal ar-Rafi'i yi seen ta moom taalibi imam Shafi'i ta direct voilà mooy euh, Shafi'i yi la al ihtimal rahmatullah alayhi al akhir bu mujj bi ne loolu ixtiyaar la mooy lu ñu tànn mooy tànn wa xamala al awal ala al wujub wa al wujub waaw waaw ah al ihtimal wa hamlul awwal bu njëkk bi nag ala al wujub voilà wa maana anna al ijlas loolu lan la ci jublu kuene toogloo bi laa yata'ayyan loolu nekkul lu ràññeeku lakin in fa'alahu kaana afdal bu ko defee rek moo gën wa illaa lu dul noona ta'ayyanatil munawala mooy bu dee toogloowu la ko lii ràññeeku moom mooy yow bëggu toogul ak yow lekk bu ko bàyyi mukk mu dem noonu da nga koy jox loolu day ràññeeku nga jox ko en tout moom bu at bu lekkul ak yow di nga ko jox mu dem lekk fenn waaw waaw mu ne wayaxtamil day yenu anna al waajiba li war ahaduhuma benn ci ñaar yooyu laa bi aynihi taa ci jëmmam wasaani ñaar anna al amra li nat bi kene digla bi mu digal li nat bi mutlaqan li ñu sopp la ci luñ doyal wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu ci lañu jeexal yi de façon mooy loolu la quoi <laughs> hein mooy lan euh, euh, daa nekk loo xam ne lii makaarimul axlaaq la mais lii day wane ki nga xamante ne yoneen saa sam ci woo xeetam kene ñooñu leen dëkkaloo ci ay néeg yoo xam ne yow ci sa bopp mooy réew mi amul kenn koo xam ne ñu normal ba normal classe normale kenn du tëdd ci lal yu mel nii wala ruq yu mel nii nga leen fay dugal wala di leen solal loo xam ne ay daggit la comme ay cachex yi ñu doon wax wala iyaazu billah nga xam ne yow sa rek lay nëbbu jaam bi yooyu nga toog mu lay upp loolu ñaaw na wala iyaazu billah naka loolu lekk kon nag ci kaw noonu ci lañ jeexal li nga xam ne mooy buntu bi bii ñëw nag ñu ñëw ginnaaw nag bi nga xam ne sang bi la fii yoneen sa salaam di wax muy rafetal ci jaam bi léegi jaam bi nag lu ko war parce que at <laughs> sari anoon la comme niñ la wax di ñuy tàmbali nekkul dañ naan sang bi sang bi patron yi yéen patron yi def leen nii en tout cas léegi nag salarié yi wala ñi ñu seefe ñoom lu ñuy def ñoom dañuy toog rek